a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aala fi suurati yaasiin waman nucammirhu nunakkishu fi lxalqi afalaa yaaqiluun suñu boroom tabaaraka wa tacaala ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom benn fukk ak juróom ñett bi mu ne waman nucammirhu képp koo xamante ne nii may nañ ko nag ay fan yu gudd mooy guddal nañ ay fanam fii ci kaw suuf ay atam kooku na xam ne nu nunakkishu des na ko delloo fil xalqi ci mbind gu njëkk ga mooy ne gis nga boo fi amee yenn looy mooy ñi ëpp mooy borom bi daf lay delloo comme ni nga xamante ne nii ginnaaw ba nga amee mooy ba mu lay jëkk a bind noo meloon dalaa bind comme ni mu waxoon rek min dafin ci li nga xamante ne nii mooy ak néew doole nga juddu nekk liir ñu la defalul manoo ko waaye après nag ngay raam nekk di dem après nga jóge ci ñaaw néew doole ba ni ngay amee doole ba jàpp ne fii mooy bu asamaan si doon wadd sax amaana yaa koy taawu di jaay nit ñi di dew ak ñëw di tëb di kii di jaay ne yow yaa ëpp doole ci kaw suuf mooy boroom di defal la doole waaye bu guddalee saw fan lool dalay delloowaat nga ñekkaat doo nga ñàkkaat doole nekkaat ku néew doole ba ni nga xamante ne boo moyul ab bant nga yor di ko sukkootoo waaye tamit booy dox boo moyul dañ lay jàppoo boo bëggee jóg bu la say sët jàppoowul wala nit ku baax ku loo doo jóg de wala foo nar a dem dañ lay yóbbu si noo mën ko loolu lay wax ne ma no am képp koo xam ne jox nañ ko fan yu gudd guddal ay fanam nu nag ki su dees na ko delloo fil xalqi ci mbind wa ginnaaw ba ma ko defalee mu néew doole am doole bu ma ko guddalee fanam yenn gudd fan yoon dangay delluwaat nekk néew doole de afala yanqiluun waa nit ñi ñoom xanaa duñu xalaat ne ki man loolu boroom bi nga xamante ne moo man jële nit ci étape yooyu ci phase yooyu ci jamono yooyu nga xam ne bu nekk mu jaarale ko fa waa kooku est ce manul moom moom bu ñu faatoo moom mi leen fi indi bu ñu faatoo mu a la afala yanqulun ñii lan moo leen teree xalaat ba gëm ma wa ma allamnaahu shi'ra léegi nag mu ñëw di wax waa Quraysh ñi nga xam ne ñoo naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam alxuraanam jiidu dara lul poète taaxuraan la poésie la mooy ne da koy da koy sadd noonu rek ay woy yu muy sadd mu ñu boroom ne wa man xamaluma ko te jàngaluma sama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ash-shi'ra li nga xam ne mooy poésie mooy li nga xamante ni mooy taaxuraan mooy ay way wa ma yanbaghi la te sax dafa yellul ci moom mu koy def moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy moom du ko fental boppam waaye mbir yi mooy doon na sukkandikoo léeg-léeg muy wax loo xam ne ay poème ay way yoo xam ne ñenn ñee ko defoon way nag bu ñu ko waxee bu ko kenn tégge musique de déedéet mu ko mooy mooy shi'r mooy comme liñ naa xasida voilà yu mel noonu loolu ñuy dégg ñoom Seydil Hadji Malick ñoom Serigne Touba radiyallahu anhuma yooyu noonu ñuy bind ak ñoom Cheikh Alhaji Ibrahima Niass ak nit ñu baax ñi ñu bi bind ay poèmes yu mel noonu ay ñoom Shawqi yu mel noonu rahmatullah alayhi yu mel noonu la ñuy wax de kenn waxu fi musique yi nga xam ne moom lañ dégg voilà ndax mbir yi foog mu leer mooy loolu la mooy dégg nañ ba muy wax ci mbiru Labid Labid ma nga xam ne ab saxaaba la woon waaye laata dafa bokkoon ci mu'allaqatu sab'a ñi nga xam ne ñoo daqoon a wax li nga xam ne mooy poésie ak sadd ay way ci arab yi moom moom da cee bokkoon waaye mujj gi tuub na nekkoon saxaaba bi nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax naan li gën a dëggu lu ab sha'ir ab ab mooy ñoom lu ñu wax ab taaxuraankat wala poète wax mooy li nga xam ne mooy li Labid wax ala kulla shay kulla shayin maa xala allah baatilu wa kullu na'imin la a zaayilu ak keroog bi nga xam ne mooy loolu di wax loo xam ne daa am kenn ku ko wax a pare moom muy loolu dina ko def waaye par fent fantal ko boppam defaral ko boppam loolu la ne wa maa yanbaghi la te loolu mooy Euh, loolu noonu kiiwul mooy mooy yellul ci moom naka noon xandak tamit loolu la doon def moom alayhi salaatu wassalaam di wax saxaaba yi di wax moom voilà kon loolu la de allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama in laqayna in alula qad bagawu calayna fa in araadu fitnatan abayna abayna abayna abayna loolu la ko doon waxe saxaaba yi di wax lool moo tax waxoon nañ la ba ñuy gis suuratul ahzaab dinañ ci ñëw buñ ci àggee dañ ñëw noonu loolu lu am solo la te lu neex la ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko wax de mooy dafa amoon kenn ku ko wayoon am na ñu ne Abdallah ibn Rawaha taalibeem boobu ci saxaaba yi bokk ci poetam yi moo ko waxoon loolu nag la doon wax keroog bi ñu doon gas li nga xam ne mooy tranchée bi keroog bi yéeféer yi naree jóge na le waa Makka dal Medina ñuy defar xandax bi kon loolu mooy wamaa yanbaghi la du mooy yellul sax ci moom suñu boroom xamalu ko muy fent yooyu wamaa yanbaghi la te yellul ci moom bi ci kaw suuf fii in huwa nekkul il huwa moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran ji mu fi indi nekkul illaa lu dul zikrun ak fàttali la wa qur'aanun te mbir la moo xam ne lu ñuy jàng la mu ëpp li nga xamante ne moom la ñuy jàng ci kaw suuf mu biinun bu leer mu ne li yun ngir mu alquran jooju nag suñu boroom fàttali googu alquran jooju da ko wàcce ngir li yun ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam xubbee ci man ka nga xam ne kaana hayyan moom dafa nekkoon koo xam ne day dund mooy xolam day dund wa yahiqqal qawl mu tax nag mooy kàddu ga ma waxoon ne mbugal dina dal te tamit dugam alal kaafiriina daal di dal ci yéeféer yi nga xam ne ñoom ñoo koy ñoo koy dummóoyu mooy yeneen ma saa saa ñépp lay xuppu mooy day xuppu ku gëm ak ku gëmul waaye même ñi gëmul ña cay jariñoo mooy ña nga xam ne borom bi def na ak dund ci seen xol ba moo tax ñu mën a nangu mujj nekk ñoo xamante ni dañuy tuub ko Abdallah ibn Zibara nga xam ne bokkoon na ci njëkku ñi ñi ginoon a noonoo temps ne fële moom Abu Jahl nag gaa yoo yële di wax ay poème yu ñaw ay ay biir sadd ay wayam yu ñaaw di ko wax yonent ma alayhi salaatu salaam waaye borom bi dafa defoon na am xolam defoon na ci ak dund goo xam ne moo tax finalement mujj gi dafa tuub ku mel ni tamit magu Abu Jahl bi al Harith ibn Hisham waaye kanta Abu Jahlin moom comme ko xolam dafa dee wa yahiqal qawlu kon li yunzira man kaana hayyan ngir mu xupp ki nga xam ne hayyan mu jëloon exemple Abu Jahlin ak magam bi alxaaris wala magam bi ndax moo war a jiitu alxaaris ibn Hisham radiyallahu anhu ak Abu Jahlin moom mooy li yunzira ngir mu xupp man ka nga xam ne kaana dafa nekk hayyan mooy ne du dund ci xolam mooy ak dund nga fa même bu dee jamono jii mu ngi lay weddi mais borom bi def na ne kii dina gëm wa yahiqal qawlu waaye mu kàddu gi moo waxoon ne mbugal mi dina dal te duñu gëm tus yaa na nga xamante ni alal kaafiriina ci way weddi comme Abu Jahlin mu ne awalam yaraw mu ne ñoom xanaa ñoom yéefiru Makka yi di weddeek ñi mel ni ñoom ba kaw suuf di tukki awalam yaraw ndax ñoom dañoo xoolul xool gu leen di jariñ xooluk bës xooluk gis xooluk xol anaa kene ñun borom bi xalaqnaa lahum ñoo leen bindal mimma amilat aydina ñun li nga xam ne ñun ñoo ko ñoo ko bind ñoo ko liggéey ci suñuy loxo man mu nekk lan ay jur fa hum laha maalikun bu ko defee ñu moom ko muy xar yeeg bëy yeeg nag yeeg jëléen yi yooyu nga xam ne borom bi nee na man maa ko bind ci samay loxo afa an'aman mu nekk ay jur yoo xam ne fa hum laha malikun ma def ñoom ñu moom ko di ci soppandeku waa kan moo te gis nga jur yi borom bi tabaaraka wa taala da ko jox yitte gu rëy rëy bi mu koy defar moo tax mu ne bi mu maa amilat aydina suñuy loxo ñoo ko defar ba pare mooy boo seetloo gis nga xar yi nag yi bëy yi ñoo ñëpp mooy formu Allah la ñor mooy borom bi forme mooy turam bu mag bi gin a feeñ muy allah nga xam ne mooy tur bi gin a mag ci lu feeñ nii ci biti mooy boobu noonu moom la jox forme xar yi ak nag yeeg bëy yeeg yooyu yépp mooy boo leen juutalee lan la ñuy ne mooy allah mooy il suffit nga mel ni xar bi boo gisee mu taxaw nga wëlbati ko boo ko wëlbatee allah la lay jox borom bi daf leen a teral loolu boo tax nga gis boo koy rendi lenn kese mooy tax mu dagal moo nga tudd ci turu borom bi tabaaraka wa boo ci boolee keneen rek mooy affaire bi day nekk midd kon nag loolu la fahum laha maalikun suñu borom nee na ma def ñu moom ko wa zallalnaha lahum ma tàggatal leen ko defuma ñuy tëb seen kaw di rëmalewu seen kaw buñ leen naree laal fii mu ne nag moo ëpp doole junni nit nit moo ko ëpp doole fuuf wax waxi noppi xar sax kuy yu mag yi ñoo ëpp doole nit waaye malgré loolu lépp suñu borom daal di leen tàggantal ba li nga xam ne doo ñëw di jël saw nag mu ne la hé bu ma laal boo ma jegee dinaa la dinaa la buqian ah. mooy loolu du ko def mu borom nee na maa leen ko tàggatal lu ñeel leen fa minha rakubuhum ci jur jooju ñu am loo xam ne ñoom nit ñi ci lañuy war wa minha mooy def ko nga xam ne ñii ñeen ñi ay gëléem la ñuy jóge comme yonent ma sa sam gàddaaye woon te loolu mooy transport bi nga xam ne mooy de transport war waay yu ginoon a siiw jamono yooyu nga xam ne dañ ci doon war waaye am na ñoo xam ne nag yi ci seen bopp même bu dee nag yi loolu taxu koo jóg comme li yonent bi alayhi salaatu wasallam waxoon waajoom koy war mu ne ko é man lii taxu maa jóg voilà mooy <laughs> mooy loolu la léegi mooy mooy ñoo xam ne ñoom dañ ciy war wa minha yakulun te ci jur jooju dañ ciy lekk gi mën nga koo war waaye nag wi dañ koy rendi di ko lekk waaye xar yi na ko noonu suñu boroom ni loolu lépp maa leen ko defal kon nag moo tax walahum fiha te ñeel na leen ci jur jooju manaafi'u ay ay njariñ wa bu ak ay naan muy seen soow yi tamit seen saw yi yi nga xam ne yi nga xam ne mooy comme gëléem sawam boo ko booleek meewam day am na benn façon feebar bu muy faj comme ni yonent mi alayhi salaatu joxe woon daal di benn posologie ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne daal di koy digal prescription médicale bi mu defaroon ñi nga xam ne mooy orani yu na yoo yële ñëwoon fa daal di amoon benn feebar bu leen dal yonent mi alayhi salaatu salaam wax nañ leen yóbbu ca àll ba ñu daal di changer air ñun rat ci gëléem bi meewu gëléem yi waaye boole ko ak seenum saw jox leen ñu naan wér kon loolu la manaafi'u waaye walahum fiya manaafi'u am ngeen ci ay yeneen njariñ ngeen ciy defaree seen tànt yi jël yére yi di ci defar ay façon seen der yi di ci defar ay yére waaye ay dàll ay sac yoo xam ne en cuir la ak yooyu yëpp ak ay der waaye di ci defar ay décoration suñu borom ne yooyu yëpp maa leen ko defal ma masharib ak yu ngeen di naan afala yashkurun moo leen moo tee nit ñi duñu ma fàttaleku nag daal di may sant ci xéewal yi ma leen defal waaye defuñu ko de xam nga luñ def wattaxadu min dunillahi ñu daal jàppe min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala ñeneen alihatan ay yàlla yoo xam ne laata au lieu ñu sant borom bi ñu jàpp leneen la'allahum yunsarun yoo xam ne jàpp nañ ne ñoom bu mbugalum yàlla di ñëw mu ñoom mën nañ leen dimbali wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala